qaalu in yasriq faqad saraqa axun lahu min qabl fa asarrahaa yuusufu fi nafsihi walam yubdihaa lahum qaala antum sharrun makaana wallahu aclamu bimaa tasifuun suñu boroom tabaaraka wa taala kon di wax ci laayaab juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne qaalu bi nga xamante ne nii nag xaalu nag bi ñu jàppee seen frère bi nag ci ak càcc daal moom yii nag nga xam ne ñoom ñoo nekk wu ñu jàpp nga nekkub sàcc moom mooy yow la ñuy jàpp def la jaam léegi nag xaalu ñoom nag ñu wax seen biir nag ne in yasriq ne buur bi daal ne kii biñ leen jàppee noonu ñu jàpp ko ñu wax nag buur bi na ko in yasriq bu dee ne mooy kilifa gi di Seydina Yuusufu alayhi salaam te xamuñ ñoo woon ne moom la xaalu ñu ne ko in yasriq bu dee ne moom mii de sàcc na dafa bab tey faqat dafa fekk daal saraqa fe sàccoon na lu jiitu ba axun ab frèeram lahu ñeel ko muy fereeram ba nga xam ne moom lañ la doon wax ne la moom suñu moom moom moom moom moom dafa réeroon ci ñun ñun la bokkoon waaye dafa réer kon nag kooku mooy frèeram kon daa fekk ne moom daa sàccoon daal loolu la min qablu lu lu woon moom nii kon daal ak càcc daal mooy daal moom da koo jële daal ci fereeram ba nga xam ne gisuñu ko fa asarraha yuusufu seydinaa yuusufu nag alayhi salaatu wassalaam xam na ne ñii moom la ñuy wax te ñoom xamuñ ne moom la xamuñ ne moom mii mooy frère am di ñuy wax di seen frère ba ñu sànni woon ca teen ba fa sarraha yuusufu seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam lii ñu wax nag mu daal di koy nëbb ci boppam mooy ne mbir mi metti na ko ci wax jii ñu wax waaye wanewul luy wane ne waa déet lan moo tax ngeen wax loolu ndax bu boobaa comme que moom ba léegi wanu leen mooy kan léegi daal mbir moom nag mu nëbb ko ci boppam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko xaala mu ne leen am na nag ñu ne noo wax jii muy bëgg a wax moom la nëbb ci sa boppam te waxu leen ko mu ne an xaala mu ne leen antum yéen daal sharrum makaana yéen daal yéene ñi nga xamante ne nii yéen a gën a ñaaw yéen a gën bon li nga xamante ne makaana ak ak ak doxalin ak li nga xamante ne nii mooy ak ak ak ak taxawaay mooy la ngeen di jiiñ frère boobu xam ngeen ni yéen li ngeen def moo gën a yées sa frère am boobu fan la sàcc dara bañ koy wax te boppam lay wax ñu ne loolu lii nag moom la nëbb wax ko ndànk ci boppam la ko wax wax ko loo xam ne ci bu biiram loo xam ne ñoom yëguñu ko léegi nag mu ne wallaahu borom bi nag alam mooy ki nga xam ne bi ñu waxee lool lii nag ñu ne nag mu ci teg waxu ko ci kaw lii moom ci kaw la leen ko wax ne leen daal bi ñu nee daal insaraq bi yasriq bu dee daa sàcc daal daa fekk na kon am na frère boo xam ne sàccoon na ci lu njëkk mu ne leen wallaahu kon borom bi lële mu wax ko ndànk ci boppam ci boppam ñoom dégguñu ko mu ne loon wallaahu borom bi nag alamu mooy ki xam bi maa tasifuuna li ngeen di melale li ngeen di melale fereeram boobu dële daal tudd ko loolu ñun borom bi mooy ki nga xam ne moo xam dëgg-dëgg la xaalu léegi nag ñu ne ko ñoom nag frères yi nag xam nañ ne ah bii de moom dañoo jëloon joxe woon mawfiqan joxe woon nañ seen kaddu ci kanamu borom bi tabaaraka wa taala ca seen baay ne woon nañ ko indilaat doomam ji é léegi nag lool nañ xalaat ñu ne wu ñu ne yaa ayyuhal aziz e yow son altesse yaa ayyuhal aziz e yow kilifa gi yow mu tedd mi inna lahu aban shaykhan kabira ah xamal ne nag kii nag nga bëgg a nag moom nag dafa ñeel mooy suñu baay de moom de shaykhan am na moom mii ñeel na ko Benyamin mii nga bëgg a téye ah boo ko téye dina doy waar de ndax kat am na baay boo xam ne shaykhan ku mage ci ay at la kabiran waaye nag ku am dayo la nag fam nekk nag te nag day jafe lool la ko daloon problème ya ko daloon ca kër frère am doomam di ñu njëkkoon a sànq. kii nga nar a téye kii ah loolu dina ko am problème de kon nag daal léegi nañ def benn marché dañ lay proposer benn mbir daal yow mii nga xamante ne yaay al aziz fa xud kon nag jëlal ahadanaa kenn ci ñun makaanahu palaa ba ba palaasam mooy daal léegi moom moo sàcc dëgg la léegi ndax ñoom loolu lañ gis ci biti lañ ne kon moom la ndax moom lañ fekk mbir yi ci kanamam ci saagam léegi nag comme que moom lañ war a téye ñu ne ah day problème ndax baayam daa mage te boroom dayo la te koo xam ne mbir yi dina tar ci moom kon nag jëlal kenn ci ñun kenn ci boo seetal ci ñun ñi ci des ku la neex nga ne yow mii laay garder moom nag nga bàyyi ko ko waa moom mu ñibbi ànd ak ñi ci des léegi nag ndax ndax ñun kat innaa ñun kat naraaka gis nañ ne yow mii daal minal muhsiniina ci way rafetal yi nga bokk qaala seydinaa yuusufu alayhi salaam wax leen ba léegi xamuñ ne moom mooy seen frère bi ñu sànni woon qaala mu ne leen nag ma'aadallah maa ngi daw di muslu ci borom bi tabaaraka wa taala an naxuda ci ñuy jàpp jàpp daal def jaam il koo xamante ne ni illaa ñu jàpp koo xam ne moom deful dara déedéet waadallah ñu ngi daw daal di làqat ju borom di tabaraka wa taala di musli ci moom an naqu dañuy jàpp illaa lulul man ka nga xamante ne nii ci yéen wajat naa moom nañ fekk naa suñu lii nga xamante ne mooy suñu pot ñu doon seet indahu fa moom inna bu ñu defee leneen mooy jàpp keneen bàyyi ko idan bu boobaa la zalimuna ay tooñkat lañ de ndax ki def ñu bàyyi ko fi jàpp keneen loolu mooy lan loolu du ñu ko def de léegi nag falam mastayasu borom bi tabaaraka wa taala nag ne bi ñu demee nag ba désespéré wu fexe nañu yëy nopp al-Aziz di Seydina Yuusuf nii alayhi salaam ndax xamuñ ne woon ne moom la fexe nañ daal wax ak moom lu ne ngir daal na moom na fexe bon kii moom Benyamin mii alayhi salaam na ko bàyyi daal moom na jël keneen même buy jël defe nañ wax nañ lu ne ngir daal convaincre ko waaye mu bañ léegi nag bi nga xam ne kon ci mooy am ci moom daal li ñu bëgg xalasuuna ji yaa ci la ñu petoo daal wéet daal di dem nële nag ngir gise nag seen biir ñoom fukk ñi mais nan la ñuy def ndax ah buur bi moom li ñu kii kilifa gi li ñu bëgg ci moom mooy mu remplacer ko kenn ci ñu manu la ne te leneen solution yu joxe yëpp bañ na ko léegi nag ñu daal di wéet seen biir ñoom kese léegi nag huis ko nag na ji yaa di waxtaan ci ndànk nag kenn déggu leen qaala mu wax kabiruhum ki nga xamante ne nii mooy ki gënoon a mage ci ñoom am ñu ne mooy ki leen gënoon a mag ki nga xam ne ci wàllu at te moo doon ruubil am ñu ne lool la am ñu ne déedéet mooy ki leen gënoon a am xel te kooku moo doon yahuda kooku alayhim asalaatu wassalaam wallahu daal alam en tout cas li mu wax mooy ki leen gënoon a mage nga alam bi ñu nekkee di petoo di wax ci ci ci ci seen biir nag di waxtaane mbir mi moo nu ñuy def mu ne leen alam ta'lamu moo yéen ndax xamu ngeen anna abaakum du xam ngeen maa ngi leen di fàttali ne abaakum seen baay Yaaqub di alayhi salaam xat dëgg-dëgg axada jëloon na aleykum ci yéen mawfiqan li nga xamante ne nii ab pacte la dee mooy jëloon na ci yéen mooy seen kàddu minallahi boo xam ne fa borom ba ngeen jëloon jàppoon seede dee wa min qablu te ku leen la jiitu woon maa farrattum fi yuusufa ca la ngeen den den den dentaloon ca seydinaa yuusuf na ngeen xoole woon ba def ba da nga xamante ne moom ngeen ko sànkoon lu jiitu kon nag tey <laughs> loolu moom xam ngeen ne dem di wax suñu bàyyi leneen loolu bu mën a ne man mii kantaa man moom gis nga falan abrahal ard gis nga suufas Égypte gii man mii moom di seen mag du ma fi jóge mukk hatta ya'dana li abi lu dul sama baay ngeen dem wax ko ni mu demee mu ne ma man naa ñibbisi aw wala boog aw yahkum lii wala boog boroom bi atteel ma bu ngeen demee yi ñibbi leen mais man moom fi lay des du ma fi jóge lu dul xanaa sama baay bu ngeen demee mu ne leen mu yebal leen ne leen naa ñëw wala boroom bi ah, daldi atteel ma mooy atteel ma loo xamante ne nii moo gën ci man mooy fexe libérer sama sama frère bi après mais fekk libérer wu ko moom ànd ak moom du ma fi jóge voilà loolu la aw yaxkum allahu lii wala boroom bi atteel ma lu gën ci man te mooy li ñu bëgg mooy libérer suñu frère bi suñu borom xayru mooy ki nga xamante ne moo gën alxaakim yi nañuy àttee léegi nag kàntaamal nii di seen mag li ma leen di wax mooy yéen nag ñi ci des wu dellu leen ilaa abikum ca seen bàyyi faquulu ngeen wax ko moom israil alayhi salaam di seydinaa yaqub nee leen ko yaa abana yi yow suñu baay booyi inna ab inna ab naka dëgg dëgg sa sa doom njër kat di Benyamin saraxade moom neneke dafa sàcc alayhim asalaatu wassalaam wama shahidnaa te lii ñu la wax nag ñun nag seede wu ñu dee illaa bi maa alim naa lu dul li ñu xam ñun daal li ñu xam kese lañ la wax wama kunnaa te nekkuñu woon matama suñoo nekk lil ghaybi ci li nga xam ne kumpa la na di ko peek mooy ñun bu ñu xamoon ne ndekete yoo buñ ko yóbboo dafay fat loo xam ne du loolu dafay sàcc konoonte kon doonuñ la ko woon laaj manuñu ko woon a saa su ne saa buñ masoon a nekk moom dinañ fexe mu nekk ci jàmm daal nekk ci li nga xam ne mooy yoon di respecter loi waaye di def lépp waaye nag bu wéetee ba ni nga xam ne noonu la jële mbiru buur bi dugal ko ci saagam ah ñun nag loolu kumpa goo xam ne bu guddi jotee li muy def guddeeg yooyu ñun buñ nelawee manuñ ci dara ah fekk nañ nag mbir mi ci saagam nag wasalil qarya te nag wax leen suñu bàyyi ne gis nga bu dee gëmuñu na laaj waa dëkk ba muy waa Égypte allati kunna fiha dëkk ba ñu newoon buñ ñëwee di di fuye suñu saag ya fa ñu ko doon defe ña ko fekke na leen laaj waliira allati fii fiha waaye bi ñuy dem ñun rek ànduñu woon ndax dafa dañu àndoon ak ñeneen ñoo xam ne li boroom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim ñoo xam ne ci bilaadu kanaan seen foofu la ci seen réew yooyu yële lañ jóge woon ñu àndoon def délégation ñu ne nag ña nga xam ne ñoo nekk ci suñu mbokk te àndoon ak ñun jóge woon fii ci dëkk bi nag ñeen laaj ne leen est lii ñuy wax noonu la mooy njëgg ma nga xam ne kun allati aqbalna lañ dëgg ma doon fiihaa ta bokkoon ca njëgg ma wa inna te dëgg alhamdulillah dëgg-dëgg ñun la saadiquuna ñuy wax dëgg lañ de léegi nag bi nga xam ne gis nga alquran daa wax ni ñu leen ne dem leen ngeen wax ko ci saase mooy wax nañu ko foofu fële dem nañ ba wax ko xaala mu ne leen nag balli am ba des na ko anfusukum amra seen bakkan daal moo leen taaral mbir ndax biñ ko nettalee mbir mi sayyidina Yaqub alayhi salaam dafa xam ne noonoo doomam manula sàcc déedéet doomam moom sàccul loolu moom leer na ko ndax yar na ko yar boo xam ne sayyidina Binyamin alayhi salaatu wassalaam moom moom du jël lu du non loolu man na moo tax mu ne leen lu ma dafa sàcc loolu ak ni ngeen ko nettalee donc ma ne bal sawwarat li am ba des mooy da leen a taaral daal lakum ñeel leen anfusukum seen bakkan amran mbir fa sabrun man nag li ma dese daal mooy la ma waxoon ci Seydina Yuusuf ba ma ko ñàkkee rek fa sabrun kon muñ jamilun goo xam ne gu lee gu gu rafet lay doon asallahu amaana borom bi tabaaraka wa taala ay yatiyani bihim jamia mu dikkal mu andil ma leen ñoom ñépp mooy ka nga xamante ne ruubil ba ñuy wax ne moo ndax ñeneen ñi dañoo dem mooy neuf yi juróom-ñeent yi da leen ne yéen dem leen ngeen wax lool sama baay kanta man du ma fi jóge voilà man du ma fi jóge fekk neewuma ma ñibbisi wala borom bi atteel ma mooy libérer sama doom sama frère bii ma ànd ak moom ñibbi léegi nag mu ne ko naa sa amaanallahu an yatiyani moo nit ma bihim ci ñoom mooy ruubil ki leen mag mooy seen mag ba fa ne waaye Binyamin waaye sax Seydina Yuusuf alayhi salaam ñoom ñett ñépp amaana borom bi tabaaraka wa taala andil ma leen ñoom ñépp innahu dëgg-dëgg moom sama borom huwa moom di al-aliim mooy aji xamaa koon al-hakiim mooy ki xereñ àtte lii di xew yépp ci so suufu autorité ak nam nam nam lay dox kon nag loolu lépp moom moo xam léegi nag kon mbir maa ngoogu wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin